Amr ibn Awn muy Ja'far ibn Awn ibn Ja'far ibn Amr ibn Hurays al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullah al-Kufi rahmatullahi alayhi qala haddathana Abul Umays mu ne ko nettali mooy Abul Umays di Utba ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Hudhali sëtu ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu al-Kufi di Utba ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud hmm? al-Hudhali rahmatullahi alayhi mu ne an Awn ibn Abi Juhayfa moo ko jëlee ci Awn di doomi Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i woon na nañ la Awn moo ke woon nañ la moom mooy baayu Awn Awn bi ibn Abi Juhayfa Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i di Abu Juhayfa Juhayfa mooy baay man abihi mu jëlee ko ci baayam di Wahb ibn Abdillah di Abu Juhayfa as-Suwa'i al-Kufi radiyallahu anhu foofu la ko indi noonu la ko indi mu ne annahu qaal afa nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi noonu la ko waxe kanta al imam Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko jëti abwaabu zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun voilà mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar qaala haddathana Ja'far gis nga même bi la parce que nga ne mais imam al-Bukhari voilà bala ngaa wax haddathana Muhammad ibn Bashar qaala haddathana Ja'far ibn Awn qaala haddasanaa Abul Umays an Awn ibn Abi Juhayfa an abiihi annahu qaala aaxaa Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam kon mooy gis nga càllale même bi la eh, imaamul Buxaari ci Muhammad ibn Bashaar la ko jële imaam euh, at-Tirmidhi ci Muhammad ibn Bashaar nga ne mais imaamul li ma doon bëgg a wax imaamul Buxaari du sëriñu imaam at-Tirmidhi ma ne la waaw nga ne mais bii ñoom ñoo bokk même sëriñ buñ jële hadiis bi waaw boobu moom ñoo ñoo ci bokk nekk ay taalibe ci sëriñ bi <laughs> ah parce que am kutubu sitta dañu am sëriñ yoo xam ne ñoom ko bokk xam nga loolu la <laughs> kii lay nekk na ñoo xam ne yow yaa ñoomay bokk sëriñ comme imam euh, kii euh, al Bukhari taalibe Ahmad la mais am na sëriñ yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk waaw kon affaire bi loolu la <laughs> voilà mooy loolu laa jaaxal <laughs> loolu nag ay ay du ay ñaari sëriñ ñetti sëriñ ay centaine de sëriñ lañ doon na voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu Muhammad ibn Bashar Bundar rahmatullahi alayhi léegi euh, moom moom da doon le fait que imaamul Bukhari génne ay xadiisam da ci da doon puukarewu voilà. Muhammad ibn Ismaïl génne na samay xadiis <laughs> waaw yi <laughs> <laughs> moom faqad jaawaza al-qantara imaamul yi moom rahimahullah képp koo xamante ne nii jël na sa xadiis soloo ko def ci saxiixam bi kooku moom dépassé na pont mooy raw na gaa yi ko waaw ci xam-xam masha imaam mooy amirul mu'minin waaw moo tax sëriñam yi dañ ko doon puukale woo allahu akbar moo tax Seydina Qutayba ne man de Ibn Sa'id al-Baghlani taalibi imaamu Maalik ak ñooñu rahimahullah nee man de toog loo toog jataayoo nag boroom xam-xam yi fiq boroom xam-xamu ñi dëddu àddina boroom xam-xamu alxuraan yi façon ñoom ñépp waaye man ba ma ba ma xàmmeewee ba léegi masumaa gis masumaa gis ku mel ni Muhammad ibn Ismaayil di al-Bukhari rahimahullah moo tax moom moom daanaka li seedeel imaamu moo gën a garaaw ci ñëpp ah. ndax moom en imaamu Maalik sëriñam la woon xam na imaamu Shafi'i ñoo bokkoon ay mbokki taalibe la ñu woon Maalik ay imaam ay Awzaa'i yii xam na leen ay imaam Sufyaan yii xam na leen ñoo ñëpp xam na leen ah ay ñu mag ñi ngay dégg ñëpp xam na leen moom mu ne man ba ma ràññeewee ba léegi ñoo ñëpp tooglool na toog jataayoon ak ñu mag ñi waaye ba nii may wax ak yéen man masumaa gis sama ñaari bët yi masula gis ko mel ni Muhammad ibn Ismaayil ti al Bukhari allahu akbar alors <laughs> képp ko jàpp ne sawaay boroom xam-xamu xadiis yii nii ah ñoom moom xam-xamu surface la ñor quoi ñoom moom yow waroon ngaa xam ne moos kuy toppatoo quand même yonent bi alayhi salaatu salaam ay ay waxam coma du ko toppatoo wax nañ ko fi fan yee hein la kon nag mu ngi noonu mu dul fii rek fay nga jéggal ma parce que wax ju mel nii wax nañ ko fan yi dama xamul nag est-ce feneen bu dee seeru doon daa nga jéggal ma <laughs> insha allah <laughs> kon eh, ñoom ñoo ko solo al imaam al Buxaari al imaam Muslim rahmatullah alayhima léegi pour tëj eh, nañ xool rek eh, masala bi ñu waxoon kon euh, foog naa euh, bala ñu jàll mooy suñu euh, lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi nga xamante ne nii moom lañ nekk mooy li nga xamante ne nii bakkan ah da koy teg ci jaamu yàlla yi loo xam ne àttan na ko ngir mu bañ a nekk koo xamante ne mbir yi day dem ba maar ci jaamu yàlla gi comme niñ ko waxe woon mooy nekk ci wasatu ya gis nga lii Seydina Salman wax mooy li yeneen tibere saab saab waxoon fële rek bi gaa yi ñëwee di laaj nan lay jaamoo yàlla ñu wax ko mel dañ koo xeeb waaw damay julli damay woor damay woor di dog damay julli damay nelaw di denc soxna yi est lii des moom la mooy waxu ko bul woor de dana ko dogal tey dana ko dogal waaw ngir mu war la ko ne du koor da ngay rek di woor noonu di dem ah non da dog waaw benn bi julli jotee guddi jot muy jóg di naafila nu ko tëddal ñu tëddaat ba mu mën ko tëddal waaye waxu ko tëddal ba fajar gi jeex déedéet waaye ba muy jeex nee na ko jógal ñoom ñaar ñépp ñu jóg julleendoo ñu gis ci tamit ànd di dafa baax waaw ànd di dafa baax mën na ko jógal kon mooy lan loolu est-ce que maa ngi damay nelaw te damay damay julli te damay nelaw akay ah, asuumu wa aftir lu romb wa atazawwaju nisaa lan la ko wax wa inna li ahlika alayka haqqan soxna daa am ci yow aq aqu di am ci yow plaisir ngay joteeg moom dafa am aq boobu du leen koy bàyyi noonu mu mel nii ba finalement moom it du toppatoo boppam ndax muy toppatoo boppam ban après lan la day sonn ba kii bu sonnee dem ci seetu bi defal lu nekk lu nekk lu rafet lu ne mu def ko ah yow boo ñëwee mel ni mel ni sax yow yëgoo ni def na am na lu soppeeku quoi loolu tamit du affaire du affaire ku normal soxna si taaru ngir yow defaral ci yëpp ñëw nga ñëw dugg ci kër ga waaw waaw waaw waaw waaw ñëw jàll ah benn sax doo ko sax xool ñuy fixé ko wala et am am day moom masha Allah de <laughs> oh, ah yow xanaa firndaw si nga génne <laughs> yu mel noonu day neexal kër. waaye nekk kii à peine moom itam lool bu gisee lool moom nga lool tamit ana ban effort lay defaat après amul jarul ko jarul beneen yoon muy defaat loolu comme que yow mu def loolu ak mu mu solum li nga wax a yem ah mu yem ci ndokem yi te ndokem yi moom amul benn coono da ñëw rek daal di koy dóor toog waaw kon nag affaire bi tamit loolu la mooy ak diggu doomu ci jaamu yàlla yi voilà mu ngi noonu waxuñu la nga gàttañ lu ba bul julli dara ci guddi gi. waxuñu la it bul woor dara waxuñu la yow nekkal ci émission soxna yi nga kese bul bul ja loolu sax jaamu yàlla la waaye mooy loolu équilibre boobu léegi kon ah liñ doon wax hadis bi nga xam ne eh, eh, liñ doon wax ci wàllu waa koor gi mooy eh, Seyna Abu Darda daa wooroon waaw ah Seyna Salman ñëw na ko dogal mu dog te loolu la alhamdulilah masala moom la ñuy ñëwaat pour ñu tëj insha allah hadith bi dañ ciy jàngi ne kon ki xam ne dafa woor alhamdulilah wooru loo xam ne du farata kooku mën naa dog te dara do ko ci fekk te loolu moom la mooy waa jumhur wax te du am dara lu muy fay ñenn ñi rek ci ñoom dañ ne mooy fay gi du farata mais bu ko soobee après mu woo beneen mu mais loolu du farata du tout waaw te loolu. ah mooy waxu ku mel ni imaam ci saxaaba yi ku mel ni Mawlaana ibnu ibnu Abdallah ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu mooy waxu Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullah alayhim fu ngeen ko teg ñu ne xadiis bi yonent bi saa saam ñëw na ñettali ko ko bu doon ne daa war a fay Abu Darda da dina ko ne kon ah mbaa mbaa yaa ngi waajal ngir fay bis boobu nag. Salman wax la nga woor nga nga dog mais waxu ko bal dane sadaqa Salman Seydina Salman wax na dëgg waaw na ko noon bokk na ci li nga xamante ne nii loolu la ñuy tegtaloo mooy hadith Seydina Ummu Hani bint Abi Talib sœur la woon ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa dugg ci moom fekk moom dafa wooroon mu daal di laaj ñu jox ko mu naan yonent bi saa saa ñu jox ko mu naan après bi mu naanee jël kii bi jox sayyidatu ummu hani radiyallahu anha ah bi ko yonent bi saa mooy lim naan dafa dafa defal jox ko ah sayyidatu ummu naan <laughs> te dafa wooroon nee na ginnaaw bi yonent bi saa daal di koy laaj ci loolu mu ne ko euh, moom dafa wooroon de waaye naan na mu ne ko ndax dangaa nekkoon doon fay mbaadu tay bés bi nga wooroon nii te dog ko nii bés la boo doon fay ci ramadan da ngaa amoon bés yooyu fay mun ne ko déedéet mun ne ko kon garaawul fala yonent ma saa saa am ne ko kon garaawul waaw. am na ci benn riwaay dana ko bu doon ne da bu dee ne da doon fay ab bés kat kon na woor beneen bés place am waaw waaye nag bu dee ne wooru naa fi la fa in shi'ti qad faqdi wa in shi'ti fala taqdi waaw bu la soobee nga fay ko taqdi faqdihi wa in shi'ta fala bu la soobee nga fay ko bu soobee bu ko fay loolu moo tax ñoom ñu ne waaw ku bëgg nag mooy du farata waa ji bu dogee bu ko ma neex mën naa dog ah wooru ko wooru naafila bu ko soobee rek mu xool beneen jour te waaye c'est pas obligé te al imaamu Ahmad ak al imaamu Tirmidi ak al imaam An-Nasaa'i rahmatullahi alayhi daal dinañ koy solo waaw ak xadiisu waaje ñëwoon di laaj yonente bi alayhi salaatu salaam dinañ ko gis ci téere bi insha allah li ko laaj yi nekk farata ci moom quoi ci julli yonente bi alayhi salaatu salaam wax ko juróomi julli ci wàllu koor Ramadan wàllu aji kii bu ko mënee mu ne ko yonente bi alayhi salaatu salaam ndax am leneen bi ko waxal daal yi li nekk farata ci mu ne ko ndax am na leneen lu nekk farata ci man affaire yi mu ne ko déedéet illa an tatawwa lu dul nga toobaroo loolu nag borom xam-xam yi dañ cee wute xam nga <laughs> ñii muy ñi ngi leen njëkk a wax nii muy Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu day wane ne nit ki mooy li yonent waaye saa wax euh, euh, al euh, amiru nafsi ki nga xam ne aw kamaa qaala ki nga xam ne day naafila day coobarewu di def ak jaamu yàlla di woor kii woor doo xam ne du wooru farata kooku moom moom affaire boppam mooy lan bu ko neexee continuer woor ji bu ko neexee dox sauf que illaa tatawwa boobu ban istisna la muttasil la wala munfasil la est ce mooy da wax ne par exemple bu dee koor gi yeneen ci nañ saafara est-ce que am na leneen lu ma war mu ne ko déedéet loolu nga coobarewu waa jumhuur ñii di Shafi'i yi Hanbali rahmatullah dañ ne loolu nan lañ ko dégg illa tatawwa mooy waaw dara waru la de ginnaaw koor gi ba mu des bu dee ne da coobarewu waaye bu la neexee nga teg ci ngay woor woor yoo xam ne wooru naafila la waaw bu boobaa yow yaay tànn lu la neex ñoom noonu lañ ko gis sauf que Maliki yi ñoom dañ ne ah bu ko. mooy ne dara lii rek farata weeru koor gi ba mu des bu dee ne dangay ngay coobarewu boo ko defee boo ci xasee dugg day nekk farata ci yow ñoom noonu lañ ko gisee même bu dee ne yeneen xadiis ak yi wax nii day dëgëral ne li waa jumhur wax min ash-shafi'iyya wal hanabila mooy li gën a dëgër léegi <laughs> léegi nag ci gàttal quoi imaamu Kanta Maliki rahmatullah imaamu Malik ci boppam jëlee nañ ci moom. wax joo xamante ne nii comme wax waa jumhur ñi ñu génn ne sii si ku woor moom bu ko neexee woor goo xam ne wooru naa fi la boo neexee mu dog waaw heure bu ko neex mu dog waaye nag hein jële nañ ci moom këne mukk te mooy li gën siiw hein ci moom la ñu jëlee ne mën naa nekk mais bu dee ne euh, dafa dog noonu te amul gànt mais na fay beneen jour voilà loolu lañ jëlee ci moom ak beneen wax bi nga xam ne moo gën a siiw te waa mazhabam loolu lañ jël mooy lan mooy dañ koy tere ah mooy koor moom ku ci dugg woor ko gàttañ doo ko dagg waaw waaw te bu dee da koo dog te tey te amoo benn ngànt bu tax yow da fay jour boobu waaw dañ koy fayal boo fi doon comme par exemple lii daal Abu Darda ñoom ci ñoom lii day fay parce que am na nag ci ñoom ñoo xam ne rek ne non li daal Abu ci façon ngànt yi nga xam ne dañ gudul ngànt loo xam ne daa war a mu dox forcément na dox moom wuta waru manu la mooy daal mooy dafa jam pour mu dox loolu graw mais bu dee ne dafa dox noonu kese du ko ngay fay am ñu ne lii par exemple Salma Seyna Salman wax Seyna Abu Darda radiyallahu anhu lool ci façon ngànt yi la mais loolu moom dese naa dëgg <laughs> voilà léegi kanta al imaamu Abu Hanifa rahmatullah moom nu man di demee moom ki woor dog kook day fay ci luñ joyal waaw day fay ci luñ joyal te loolu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Tahawi rahmatullah daal di eh, daal di waxee waaw ñoom ñii nag muy kuréel bu mujj bi xanafiya yeeg maliki yi rahmatullah alayhi bokk nag ci liñ la wax sànk ne la illa tatawwa dañuy sukkandikoo lool lu dul mu coobarewut mooy bu coobarewoo day far nekk farata ci moom. am na leneen lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy euh, euh, tegtaloo mooy ay xadiis la waaye balaa boobu aaya dinaan wa atimmul hajja wal umrata lillah ñu ne borom bi moo ne na ngeen matal aj ak umra ngir yàlla. ñépp xam nañ ne aj ak umra boo ci duggee amoo droit dog ko kon nag naka noonu jaamu yàlla yi waaw ñu ne leen seen xiyaas bi des na de xam ngeen ne <laughs> seen xiyaas bi des na waaw ñu ne non euh, yow bala ngaa wax loolu bàyyil ñu àggale insha allah euh, dañ lay ñaan ñu àggale ñu mën nañu àggale ñu ne waaw bismillah leneen luy dëgëral suñu wax mooy borom bi moo ne wala tubtilu a'malakum bu leen yàq seen seen seen seen seen jëf yiw yi bu leen tàmbali def yiw yàqu ko mooy lan mooy nga arrêté ko waaw boo nee ci julli di julli dagg sa julli mooy yaa ngi yàq dagg sa julli ci loo xam ne moom benn ngànt nga dem dindi koy dagg wala di woor ñun jekki nga bàyyi woor bi mooy yàq nga sa sa gi ah wala tubtilu amalakum te bu leen yàq seen jaamu yàlla yi seen jëfu yiw yi bu leen ko yàq te lii bokk na ci voilà ñu ne bokk na ci liy dëgëral suñu wax xadiis sayyidatu Aisha bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw waaw mi nga xam ne al imaam at-Tirmidhi ak al imaam ibnu an-Nasaa'i ñoo ko solo mais nag mursal la ci imaam az-Zuhri la jaar mais balaa boobu balaa bu imaam az-Zuhri bi nga xam ne jàllale na ko ba ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha jaar ci Urwa sayyidina Urwa radiyallahu anhu sayyidatu Aisha ne man de damaa nekkoon damaa waroon ma Hafsa bint Umar radiyallahu anhum nee na léegi nag bon ñu am benn plat boo xam dañ koo bëgg daal ñu gaaral ñu ko léegi ñu lekk dañoo waroon wooru naafila yonent bi alayhi salaam ñëw nee na sayyidatu Hafsa gaaw daal di wax ak yonent bi alayhi salaam wax ko àggee ko mbir mi wax ko ni mu demee waaw léegi mu ne te boobu <laughs> <laughs> kër Seydina Omar lañ ñëwam léegi nag bon biñ ñu tegalee plat boo xam dañ koo bëgg ñu lekk yonent bi alayhi salaatu salaam liñ ko gisee nag ñu teel ko ko Sayyidatu Hafsa gaaw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko <laughs> ne leen na ngeen fay beneen bis place am na ngeen wor beneen bis place su bis bi waaw léegi nag sauf que. riwa hadis bii nii naan dafa jàll ba ci Sayyidatu Aisha dëgg-dëgg sax jàllul loolu njuumte la ci li nga xam ne mooy wax ji parce que imaamu Zuhri la yem ci imaamu Zuhri la yem waaw moo tax imaamu ne lii kat Ibn Abi Hafsa soloo na ak Salih Ibn Abil Akhdar an ni ci az-Zuhri la daal dina ko ñoom ñépp ci az-Zuhri la yem àggul ba ci Sayyidatu Aisha moo tax loolu boroom waay boroom ñiy toppatoo xadiis bi magi ne non non te imaamu Zuhri ci boppam laaj nañu ko imaam Ibnu Jurayj nee na man de maa laaj rahmatullah alayhi maa laaj imaamu Zuhri ci hadis bi ndax da nga koo déggee ci Urwa mu jële ko ci sayyidatu Aisha mu ne ko déggeew ma lam asma min Urwa fi hada shay'a imaamu Zuhri ci boppam ne man déggeew ma ci mbir mii ci sayyidina Urwa dara laa jëlewul ci moom ci lii walakin waaye sami'tu min naasin an ba'di man sa'ala Aisha damaa dégg ci ay nit ñoom ñooñee ñu jële ci ñenn ñoo xam ne ñoo laaj Sayyidatu Aisha gis nga kon rupture bu mag bi mooy xadiis bi moom dëgërul <laughs> moo tax gis nga ci laayu Maliki Hanafiya yeeg Maliki yi mooy lii moom dëgërul du tout mursalu Zuhri yi te imaam Zuhri ci boppam nee na man déggu ma ko joxoon ma de jëloon ma ko ci Aisha damaa dégg ay nit di wax. bi ñëwee ci koo ne moom moo ko laajoon Sayyidatu Aisha radiyallahu anha kon kooku moom <laughs> dëgërut waaw moo tax imaamu Nasaa'i rahimahullah ne hadis bii moom jàllale ko ba ne Sayyidatu Aisha ko wax xata lii erreur la waaw <laughs> <laughs> moo tax al Ibn Uyayna Sufyaan rahmatullah alayhi moo tax laaj nan zuhri ndax ci Urwa la ko jële mu ne déedéet déedéet moo tax al imaam alxalaal mu ne boroom xam-xam yépp yu dëgër yi xadiis yi dëppoo nañu te d'accord nañ ne lii moom mursal la ci imaamu Zuhri la yem képp ku ko jokkale ne daa jaar ci Urwa mu ñëw ci Sayyidatu Aisha ko shaaz la mooy daa indi loo xam ne ñi ko gën a dëgër foofu imaamu Zuhri mi mu naan moo ko jëlee ci Urwa mu jëlee ko Sayyidatu Aisha moom ci boppam nee na jëloo ma ko ci loolu kay xanaa moom pour ne du taxaw ñuy nataal jeex na <laughs> kon nag <laughs> waaw kon xadiis boobu dafa dafa dafa daif kon nag mooy loolu mënoo cee sukkandikoo mënu ngeen cee sukkandikoo kon waa yu njëkk ñi dañ naan lii dëgërul moo tax ku mel ni ñoom imaamul Buxaari na ko noonu sëriñ imaam Ahmad an-Nasaa'i ñoom ñëpp ah ah ak Muhammad yi ko ñoom nañ ne mukk lii dëgërul même bu dee beneen yoon bi nga xamante ne ni jaaraat na ci beneen hein eh, beneen yoon jaar ci sayyidatu sayyidina Urwa mu ñëw sayyidatu Aisha loolu imaamul Buxaari dana liy dëgërul waaw parce que daa am ab ja ab jahaala du am foofule ki nga xamante ne ab majhul koo xam ne kenn xamu ko ci jàllale bi kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> waaw kon mu ngi noonu te wér na ci yonent ba ci sayyidatu Aisha luy dëgëral waxu Shafi'i yeeg Hanabila rahmatullah kenn yonent ba saa saam da doon woor ñëw ci kër gi lekk waaw. waaw tadu tadu tadu fay waaw kon nag mu ngi noonu kantaa nga ne ma non attention dangaa foog ne man xaw ma xadis am na ci yokk boo xam ne da ne waaw lekk na ne ginnaaw gi na ne lakin asuumu yawman makaana waaye dinaa woor beneen jour beneen mais loolu yokk boobu moo amul yokk boobu dëgërul moo tax Imaam An-Nasaa'i ne yokk boobu moom dëgërul doyib la ba pare ne erreur la ko wax loolu yokk boobu amu ci ci ci hadith bu wér bi kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> kon eh, wax bële mooy li gën a dëgër fuuf waaw kon nag mu ngi noonu mooy daal ki nga xam ne dafa woor lii la kon lan mooy li gën a dëgër wax bi nga xamante ne moo dëppook hadith naa Abu Juhayfa bii li Seydina Salman wax li ko li mu wax Seydina Abu Darda dogal du lekk ful na mu dog te bi ñëwee ci sa sa waxu leen na woo ko na wooraat beneen jour waaw waxu ko mu wooraat beneen jour loolu benn la deuxièmement mooy ki nga xam dafa woor am na possibilité bu ko neexee continuer wooraat bu demee fenn ñu invité ko wala mu dem fee xam ne xeew la du moom kese bu ko neexee yonent bi sa sa nee na bu ko neexee mu mu mu na ñaanal gaay bu ko neexee bu bëggee mu continuer wooraat ñaanal gaaya am ngénte la moom lekk gi bu lekkul du ci feeñ ñeneen ñépp ñeneen dinañ ko def lii nga doon fan yee mooy koo xam ne dafa sonn nga ñëw mu waajal la lépp rendil la defal la lool nga naan ko damaa woor te yow balaa timis nga ñibbi loolu li gën mooy mooy nga dox léegi mooy bu ko neexee kon nit ki ki woor woor oh, ñu ñëwaat ñu ñëwaat ñu ñëwaat <laughs> bi ñu defee entre parenthèses li ñu mujjee wax kii nga xam dafa woor naa fi la bu ko neexee mu daal di eh, continuer woram bu ko neexee mu dog te bu dogee dara ba ko ci fekk am na nag ci boroom xam-xam yi wax loolu ñu ne sopp nañu bu ko neexee ci neex lu ko neex kese la ci mu woor beneen bët sinon daraa ko ci fekkul te loolu insha allahu taala loolu mooy li nga xamante ne ni mooy li gën a dëgër hein léegi nag kon insha allahu taala ñu yem noonu ñu yem noonu euh, beneen yoon kon ci kaw noonu daal gisoon nañu lëkkaale bi ak xadiis bi ñu ne kon nag ci bunt bi ñu ne bii di ñëw euh, ñu gis xadiis bi ñuy gis bii di ñëw nag dafa gudd moom lañ la doon wax fan yee xadiisu Mawlaana ibnu Amr bi moom Imaam An-Nawawi da ciy indi ay riwaay yu bare bare bari nekk duñ ko mën a liir duñu mën a liir lépp comme ñu doon def dañuy continuer ñetti xadiis a ci def mais day gudd nag